farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fi al-adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr wa minhu yu'rafu ar-rajaa'a wal amal bi axdi asbaabin bi ikthaari al-amal ba léegi moom ñuy limal teggin yi nga xam ne tegginu sant yàlla lan mooy dëgg-dëgg sant yàlla wax na la ponk ya léegi nag daa ami teggin yoo xam ne boo ñëwee di sant yàlla nii nga koy sante waaw te boo ko respecté wul rek mooy fel nga leen ni ca sant nga ngay sant voilà kon xam nañ ne kon du làmmiñ kese sant naa yàlla te ku la gis yaa ngi ci mooy yàlla kooku moom santoo waaw léegi nag mu ne wa minhu kon limaloon ñu bi weesu gisoon nañ ci ñaata ñett bi lañ ñemoon ñetteel bi mooy tawaadu ah wàcce sa bopp ngir yàlla waaye koo gisee ku fuuy ndax alal ju ko yàlla jox walla boo askan wu ko yàlla boole tax muy fuuy di rëy rëylu ndax daa am ak koom koom di koomu ca askanam bopp ko di jaar di jaay ne nit ñi kooku wan ko ne hé attention laa wax wane ne fii nii kenn du la fi may loolu waaw takabburun ala al-ghina dhil kibri waaye mu ne bokk na ci mooy ixlaasu amaalina di sellal suñu jëf yi waaw ngir borom bi tabaaraka wa léegi nag loolee la la doon wax ne sellal nag sellal suñu jëf yi dafa am ñetti ah, ñetti darajaat la am waaw mooy bi gën kawe mooy ngay jaamu yàlla ngir màggal ko kese bi dëgg doomu mooy nga koy jaamu ngir moo la digal defal lii ngay def bàyyil nga ba beneen bi mooy danga sopp àjjana ak dige ya mu dige ne ku def lii ma fayle lii voilà loolu mooy li nga xamante ne mooy darajaat yu kawe yi nga xam ne kuy sellal ku ne ci yooyu la ne waaw ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp waaw <laughs> eh, waa ji al insaan ala nafsihi basira waaw walaw alqa ma'adira voilà nit ku ne moo gën a gis boppam moo gën a xam boppam même bu dee na day joxe ay ngànt yu ko neex kon nag sellal a ngoog ay darajaatama ngoog yéegi nag mu mu continuer fi ñu yemoon mu ne wa minhu bokk na ci teggi ni sant yàlla fu dees na ci xam xamee nañ ci ar raja mooy yaakaar mu ne wëx wëta moom al amalu mooy espoir moo taxoon ba ñuy gis lool ma ne la espoir baax na li bon kay mooy espoir gu àndul ak jëf te fii la koy leerale waxoon naa la dina ci ñëw waaw di yaakaar yaakaar joo xam ne yow defoo luy wane ne yaakaar gaa voilà kon mu ne wëx mooy al amalu am am espoir am yaakaar bi axdi waaye noo koy defee ci jaar di jàpp asbaabi jàpp ci sabab yi loolu waxoon nañ ci que ne borom bi daa rattaba daa daa daa tafale def étape rabata dafa dafa takk sax waaw ay jëfam mu def ko fa sabab ya li ëpp noonu lay def kon nag mu ne boo yaakaar noo koy defee di am yaakaar da bi axli di jàpp asbaab yi jàpp ci sabab yi di sabablu ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba muy dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ndax borom bi mënu ko woon a teg ci alburaq yóbbu ko directement ah comme ni mu def isra ak mi'raj waaw waaye defu ko da doon làqatu génn nit ñi di ko seet mu làqatu ci ay xunt moo àndandoom ba siddiq radiallahu anhu abu bakar fu nekk coono gu nekk mu def ko jaar te ñoom ñoom fu nekk mu jaar fa ñoom umu mahbat jaar fu nekk sonn radiyallahu anha lu nekk dal ko ci muy xiif di nelaw bi di fana di nelaw ci désert bi di làqatu désert beeg poussière beeg lépp dal ko ci ba ni muy agsi Madinatul Munawwara kooku jàppul ci sabab yi waaw keroog bi muy dem Uhud di xare ji ak Badar est-ce que solul woon waaw keroog Badar bi Seydina Umar ibn al-Khattab anhu naan gis naa yonente bi alayhi salaam wa huwa yasibu mu ngi jut ci biir xare bi ci dir eh, yor ay ay ay ay mbubb la soloon naan sa yuhzamul jamu wa yuwalluna dubur bali saatu maw'iduhum wa saatu adha wa amar waaw naan sa yuhzamu xel séef nañoo tey nërmeel ñi nga xam ne ñooy mboolooy Quraysh yi waaw te dinañ wane gannaaw te nag seen li gën tar sax li nga xam ne moom lañ leen di dikkoo di leen di tëkkoo ñoom bu ñu deewee fii hmm. mooy bés pénc te moo gën a pataa moo gën a wex moo gën a ñànk waaw kon kooku jàppul ci sabab yi neewul naa dem man du ma yóbbu arma du ma def dara dem xare ji déedéet dafa dafa yël jaasee bu waajal ko sol ay bubbu koŋam génn te Uhud xare yépp noonu la doon def waaw loolu lépp di ñu jàngal jàpp ci sabab yi kon nag yow bu dee da yaakaar dangay koy jaare bi axdi li jàpp asbaabin ci sabab yi bi iksaaril amal waaw di baril jëf ja mu ngi noonee kon nag mu ngi noonu le lii dafa bokk ci teggin ak sa boroom ci boo koy sant jàpp ci sabab yi moo tax Seydina at-Tustari Sahl ibn Abdillah at-Tustari yu wa radiya mu doon wax ne at-tawakkulu ala Allah xaalu nabi wal axdu bil asbaab sunnatu nabi fa man kaana ala xaali nabi fala yatrukanna sunnata nabi voilà mu ne gis nga al axdu bil asbaab jàpp ci sa no ak tawakkulu ala allah wàkkirlu sa xol sa yaakaar sa lém nga wéer ko ca yàlla kese doo ko wéer ci mbindeef mu ne lool mooy xaalu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu na ma sa mel lool moo doon kon état léppam boroomam la waaw lenn keneen xaju ci moom kenn dara léppam boromam la waaw waaye sunnaam nag moo doon lan tëralinam li mu doon doxe te jox nañ ca exemple ay misaal léegi mooy lan moo doon jàpp ci sabab yi kon nag ngal la waa ji nga xam ne nee nga dangaa bëgg a nekk ci xaalu état wu yonent bi alayhi salaam mooy wàkkirlu kese sa lépp nga jàlloo ko sa borom ngal la bul bàlli sun bul bàyyi sunnaam ndax ñaar yooyu ñooy ànd waaw te mooy gàll sa xol ci sa borom kese tey jàpp ci sabab yi mu def ratt teg ko ci àddina bi nga xam ne yooyu tegginoog sa boroom mooy ya bëgg yam ne ku bëgg di jaar fa nga jaar foofu fële lool mooy dëgg dëgg nekk jaam kon nag mu ne kon bokk na ci yoon rafu xam nañ ci ar rajaa yaakaar wa huwa amal mooy am da am espoir bi axliti jàpp a asbaabin jàpp ci sabab ya nga tax yi nga bëgg sabab ya échelle ya la fay yóbbu nga jàpp ci bi iktaaril amal baril ay ay ay ay ay ay fàggulooy def ngir sa boroom ay jëf mu ne ama alladi yatruku lasbaaba jamic da ragbatin fa huwa almusamma bittamu rajaauhu yudca tamanniya faqat id garrahu kasaaluhu xata saqat mu ne ama alladi naal waa ji nga xam ne nag moom yatrukul asbaaba day bàyyi sabab yi fële moo ne moom du sabablu dara fii waaw moom du sabablu tus waaw bàyyi sabab yépp mu teg fee nee na leen daara raxbatin ba mu leen nee na ak daa waroon a nekk koo xam ne bu mu bëgg dara voilà yow fa nga nee na sabab yi dara nga ci dul dëkke léegi nag yow leen naw si waroon a topp mooy waroo woon a sopp dara wala di yaakaar dara waaye yow neenal sabab yi bàyyi sabab yi ba pare za raxbatin ba pare xaalam état wam nekk koo xam ne aji xemmeem ay mbir ak naan ca sama boroom ak yooyu te du ma sabablu wala damaa bëgg lekk te du ma sabablu ah mu ne waajoojee fa huwal musamma moom la ñuy woowe bi tamoo ki nga xam ne xemmeem téef la xemmeem xemmeemu xemmeem ku mën a xemmeem lu bari waaye loolu mooy xemmeem diggante xemmeem ak yaakaar loolu la xemmeem mooy ki nga xam ne lam bëgg doxul ngir def tegul benn jéego ngir luy luy luy luy jëmmal loolee waaw mooy ki bàyyi sabab yi ba pare toog di xemmeem di bëgg dara quoi yow war a bëgg dara ma ne yow kay da ngaa waroon a toog mu ne kook la ñuy woowe bi tamoo aji xemmeem téef ji waaw moo tax mu ne rajaa uhu gis nga yaakaaram jooju kenn du ko yuda tamanni loolu la ñuy woowe tamanni mooy ay mébét du yaakaar de yaakaar mooy na def la nga bëgg wàkkirlu ci sa borom te ne ci waaw waaw ihris ala ma yanfa'uk waaw wa tawakkal ala allah wala ta'jiz wala wala ta'jiz wala waaw xëral ci li lay jariñ gisoon nañ ko ci xadiis imam muslim bi rahmatullah alayhi xëral ci li lay jariñ ihris ma yanfa'uk wa tawakkal ala te nga wàkkirlu ci sa borom wala ta'jiz tabul nekk koo xam ne dangay ngay yokkat waaw kon nag mbir maangoog teg daa waaj yi moom moom rajaa uhu yaakaaram gi yu daa moom la ñuy woowe ak tamanniya faqat mooy mëbët kese la te kuy mébét moom mooy toog jaay waay jële yow liggéeyoo nit ñi bi ñuy xëy di dem fa ñuy joxee salaire ya ngir liggéey fa lu tax bu weer deewee ñu fay leen yow nga toog ne doo fa dugg doo jóge sa kër ba pare weer way waaja a dee nga naan ngay xaar naan oh man de ba ma a ñu yónnil ma chèque ndeysaan fan chèque kenn du la que est-ce que dox nga loolu nga au moins dem ñu ñu ñu jël la def nga ko defoo ko loolu sax defoo ko ba pare di yaakaar naan ay way loolu yaakaarul loolu mooy xem nen kooku mooy nag mébét ay mébétam kese la yor id ba nga xam ne xarrahu li ko war mooy kasalu ak ak ak tàyyeelam xatta saqat ba ni mu rote ci li nga xam ne mooy xemmeem gu bon gi wallahu taala alam